lakin rujxaana rajaa'in yundabu indahumu idil mamaatu yaqrubu kon ci jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañ le complément muy tatimma li nga xam ne day mottali li weesu woon ci bunt bi nga xam ne mooy bunt bu njëkk bi di wax ci mbindeefu yàlla yi waaw yi nga xam ne ñoom ñoo mën a gàllankoor cam si jëm ci borom bi kon gisoon nañu sëriñ bi radiyallahu waxoon na li nga xam ne moom la al imaam ibn Ataa la yu waxoon te moom la ubbee alxikamul ataaiya waaw téereem yu am boo téereem bu am barke boo bële bu barkeel boo bële mu tegoon ci moom li nga xam ne loolu la waxoon lépp di di di wane li nga xam ne mooy dangerosité gravité mooy li nga xam ne lu rëy la njombe gu rëy rëy nit ki di di di ci ay jëfam waaw ci la waxe woon nag teg ci ne la fu yow daal ni ngay def boo bañee lool dara la lépp lu yàlla dogal rek nang ci nang ki jéng waaw te ci sa benn sa xol am benn déng-déng buy wane ne mel ni da cee àndul wala daa am lu mu ciy yëng ak yëngu-yëngu te loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon waaw wa in asaabaka shay'un bu la dara dalee ci xadiis seydna abu hurayra bi nekk ci musnadu al imaamu ak taalibeem bi imaamu muslim ak imaam imaamu ibn maaja rahmatullah alayhim mu neen wax ci xadiis boo xam ne am na lu ko jiitu wa in asaabaka shay'un fala taqul bu la dara dalee loo xam ne neexul am musiba la am nattu la bul wax naan law anni fa'altu kaana kada wa kada ay way man de bu ma defoon lii rek waay waay il suffisait ma banoon a jaar mbedd mii rek oto bi doonu ma woon laal wala doonu ma woon gis waa yi nga xam ne bëgguma ko woon a gis ba muy xuloog man nii ay waay loolu la de bu ma jàddoon laata rek il suffisait ma jàddoon bu ma jaaroon nee rek lii lépp du ma ji fekk mu ne lool bu ko wax walakin waaye li ngay wax mooy xul waxal qadarallah borom bi de natt na te dogal na la ko soob wama shaatul ko soob dong nag faala lay def waaw ndax fa inna law taftahu amal amal shaytaan ndax nekk fi naan law mu ma sii sii sii ci yoo xam ne yu mel nii day ubbi buntu shaytaane léegi nag li ñu jàngoon sànq moom lañu gisoon mooy dajale diggante xaw ak rajaa ndax ñooy janaa xay ñaari laafi di am yaakaar ci li nga xam ne yaa ngi koy jëfandi même bu dee xeeb nga ko jàppoo ne dara baax na ci waaw mais di am yaakaar ci sa boroom rek nga jëf nga ñàkk jëf am nga yaakaar ci sa boroom ci mbaaxu sa boroom ci ay ngëneelam yu dul jeex waaye nag boole ko li nga xamante ne nii al mooy am yaakaar waaye di tiit ndax yow est-ce que sa boroom nangul na la dara est-ce que sa boroom mi nga xamante ne moom mooy def lu ko neex walla yu baal yi est-ce que faale na li ngay def mu ne loolu de xayru sajaayaaka waaw mooy gën ji ay jikko yi nga am yow cam si bilam tiraa yi ci loo xam ne amulug dengi dengi mu ne waaye laakin na waaye rujxaana rajaa in yundabu mooy féetale kaw def mu noot yaakaar de yundabu loolee lañu mooy li nga xam ne moom lañu sopp waaw moom lañu sopp te moom lañuy xemmem loo fa boroom xam-xamu ah, suluk yi ci nitu yàlla yi radiyallahu anhum ak boroom xam-xam yu màgg yi idil mamaatu bu dee ne dee de yaqrubu mu ngi jege si booleel laafu di tiit ak di am yaakaar waaye bu dee di jege si moom na nga ëppal côté bi nga xamante ne nii wàll wi nga xam ne moo jëm ci yaakaar ji am yaakaar sa boroom tabaaraka wa mu ne id axbaru bi annahu inda dunun abidihi min xayrin aw sharrin yabin mu ne id boo gisee ñu wax la lii ne la deel nootal li nga xamante ne mooy yaakaar gi jamono ji nga xam ne ci la dee di jege lu tax mu ne ndax ne ñoom de axbaru xabaare nañu te xabaar bi ñu ngi ko jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy ñoom boroom xam-xamu xadiis yeeg ñi nga xam ne ñooy toppatoo loolu le xabaare nañ bi ànd annahu ne borom bi mu nga fa zunuuni abidihi ca fa nga xam ne mooy njortal jaamam waaw waaw mu nga fa njortal jaamam fa jaamam rek fa njortam toll ci boroomam tabaaraka wa taala foofale la ko boroomam di toll waaw foofale lay fekk boroomam nu mu ko yaakaare nu mu ko njorte rek na xam ne moom borom bi tabaaraka wa taala kon moom fa moom de noonu la borom bi toll fa moom ta lu toll noonu la koy fay waaw min xayrin moo xam nag njortu la muy am ci boromam bu dee ci yiiw yiiw bu dee lu yiiw rek lay lay njortu ci boromam yiiw kese lay am ci boromam waaye aw sharrin walla lu yées bu dee lu ñaaw kese naan jàpp yàlla moom yàlla moom bugalaateeg yooyu ah yàlla nag bàyyi la ak sa loolu nga jàpp ne daal loolu kook daal mooy sa borom moom duma kese ah boroom bi bàyyee la loolu le yabin moom moom leer na te nii lay deme voilà <laughs> kon nag lii wax naa la xadiis la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ci xadiis bi nga xam ne moo nekk saxiixayni nga xamante ne nii al imaam abu hurayra moo ko solo radiyallahu anhu euh, xaafizu saxaaba gis nga xadiis yi ñu fi gisagul yépp daanaka li ci ëpp moom moo ko solo bañ tàmbalee téereem ba léegi naka noonu la nag moom seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah wa jazaahu an il islaami xayral jazaa yi mu ne yonent ma lay nee na boroomam de nee na yaquulu allahu taala ana inda danni bi wa ana maahu ida dakarani fa in dakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in xayrin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi diraa ba ni mu jeexee mu ne suñu boroom nee na tabaaraka wa taala ana man boroom bi inda zanni abdi bi maa nga fa sama njortal boroom fa mu yem sama sama njortal jaam fa mu yem ci man fa mu toll ci man falaa falaa falaa foofee laa koy jàppe waaw ba ni muy jeexe maa ngeeg moom bu ma tuddee bu ma tuddee ci boppam ma tudd ko ci sama bopp bu ma tuddee ci benn mbooloo dinaa ko tudd ci mbooloo moo xam ne moo gën ñoo ñële ba ni mu jeexe kon nag loolu mu ne id axbaru bi annahu inda zunun abidihi min xayrin aw sharrin yabin loolu le mooy xadiis bi mu ne wa rubba taatin ila al ijaabi addat muti'an duna al irtiyaabi mu ne waru rubba bari naa na bari waana taa waaw bari jaamu ak ak topp yàlla goo xamante ne nii ilal ijaabi fa mu jëme borom de addat ilal ijaazi dafay yoor borom yóbbu ko ilal ijaabi ci mu mu mu mu mu mu daal di yéem boppam waaw yéem boppam yéemu ci boppam waaw ilal i'jaab bi fa lay jëme muti'an waaja nga xam ne nee na day topp waaye di def ak jaamu yàlla far jaamu yàlla nga yóbbu ko ci li nga xam ne moo yéem boppam duuna lirtiyaa bi lii ma wax amul benn déng-déng akabar ah, yi waaw wallahi ñaata nit nga xam ne ba ñu wer cekkee muy insomnie bés ba nga xam ne dañoo nelaw seetaan nañ télé yi dara amatu fi waaw cinéma tëj na amatuñ benn copain whatsapp yi gars yi yépp yónni na ku nekk SMS ay ay ay ay message mais kenn répondre xool na liñ waroon a xool yépp bëgg nelaw manula nelaw mu ne xaaral nag ba lépp ji programme am amatul dara lu mu def mu ne tëdd tëdd ba sonn jóg ne naa julli ñaari ràkka ba mu ko defee jàpp ni fii mu ne fii mu ne ba mu xëyee moo gën ñëpp waaw kooku xam nga ni mooy yéemu na ci boppam walla commencé jàng rek am tuuti as xam-xam di ubbeeku ci moom rek mu xeeb ñépp ku ko laaj mu jànni la yow xamu ngeen lii noonu ak yéen jànni la mu ne kon ba pare jàpp ne il il voit les les de haut di gise nit ñi ci kaw moo leen féete kaw quoi mu ne bariwaane tap topp topp yàlla goo xam ne loo nee la yóbbu ki nga xam ne nee naay day topp boroomam mutian yóbbu ko ci yéemu ci boppam du duuna lertiyaa bi ci lu amul genn déng déng ci lii ma leen wax mu ne fa saara haalikan bi adlillaahi li ujbihi bi adami lintibaahi mu ne fa saara ba mu ko defee waajoo jéene day topp boroomam mu mujj nekk haalikan koo xam ne dafa alku bi adlillaahi ci maandu yàlla lii mooy gàddi point tawxiid waaw yàlla